ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnatihi ñu ngi woon ci islaamu seyyidina umar bnu alxataabi radiyallahu taala wa ardaah gisoon nañu riwaaye yi nga xamante ni ñoo ñëwoon ci dugg ci lislaam moom seydina umar bnu alxataab radiyallahu waxoon nañu li nga xam ne mooy riwaaye bu njëkk bi doon wax ne ci la jaaroon ci sëram daal di koy duma fitnaal ko moom jëkkëram ji Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufaylin radiyallahu taala anhu wa arda ak beneen riwaaye bi nga xamante ni nii moom la imaam ibn Mujahid ak imaam Ataa daldi solo ci islaamu seydina Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu wa ardaa te waxoon nañ ne riwaaya boobu mursal saxiix la mooy mursal bu wér la te moom la imaam Ibn Isxaaq daldi woon solo aleyhi raxmatullah gis nañ tamit ne moom seydina Umar ibn al ci riwaaya boobu mooy ne dafa ñëwoon ci kaaba gi ginnaaw bi mu wëree doon seet ay ànd ndoowam yim doon naanal doon ànd di naan sàngara fekku leen fa mu ne naa dem wëri kaaba ga ba mu demee fala fekk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di julli mu ne xaaral ma taxaw déglu li Muhammad aleyhi salaatu wasalaam di wax nee na ba mu ko dugg ba mu ko dégloo mu ne falamma sami'tu alqur'aana raqa lahu qalbi bi ma dégloo alxuraan ci la ci sama xol tooy nee na ma daldi koy topp ba këram laata muy dugg këram ma ne ko mu gaaral ma lislaam ma daldi tuub moom nag gisoon nañ ni seydna omar ibn alxataab radiyallahu taala anhu bi mu duggee ci lislaam li mu def comme li imaam ibn isxaaq jële ci naafi'a mu jële ci abdullah ibnu umar ibn alxataabi radiallahu taala anhum wa ardaahum mu ne ba mu xëyee li mu njëkk def mooy dafa dem laaj ana kan moo dàq toxal xabaar ñu ne ko mooy jamil ibn maamarinil jumahi mu dem ci jamil moo mële daldi koy wax gis nañ ba demee ci waa quraysh ka kaaba ga ni mu gaawe moom jamil nettali ko fa xeex bi doxoon digganteem ak moom ak kuffaaru qurayshin yi alayhim la'ainullah ba ni al-Aas ibn Waa'il as-Sahmi alayhi min allahi maa ñëw dimbali ko ci duma xeex boobu mu nekkoon bi mu xeexee ba sonn ba toog ñu tiim ko di ko dóor moom nag Seydina Omar waxoon nañ la riwaaya deuxième bi bi jaar ci ñoom imaam Mujahid ak imaam Ata mooy li gën a wér insha allahu taala moom nag Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa arda bi ko al-Aas ibn Waa'il as-Sahmi alayhi min allahi maa yastaxiqu protégé bañ bàyyi ko neleen analan moo xew ñu ne ko saba a Umar Umar de moo jéng daldi dugg ci diine ju bees ji mu ne leen fa ma rajulun ixtaara li nafsihi amran fa maada turiduun ne leen arrêté leen góor la goo xam ne dafa tànnal boppam mbir ana ngeen bëgg ndax yaakaar ngeen ne bani Adi ibn Ka'b yuslimuuna lakum saaxibakum hakada xallu an irrajul ne leen ndax yaakaar ngeen ne banu adiyi gi bokk dinañ leen daldi livrer seen mbokk mi ale bàyyi leen ko ñu daldi jóge ci moom laka annama kaanu sawban kushita an ñu mel ni yére ñu ko muuroon bi mu leen ne bàyyi leen ñu daal koy bàyyi moom nag Seydina Omar ibn al-Khattab bi mu duggee ci diine ji gaa xew-xew bii bi mu amee kuffaaru Quraysh ni bàyyiwuñu ko dañoo continuer te suba ga ñu daldi dem këram ngir fekk ko foofule lool la imaam comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al buxaari rahimahullahu sal euh, taala solo ci saxiix bi jële ko ci seydina abdullah ibnu umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne baynama huwa fi daari xaaifan id jaahu al-Aas ibn Waa'il as-Sahmi abu amr alayhi xullatun xibarin wa qamiisun makfuufun bi xariir wa huwa min bani sahm wa hum xulafaa'unaa fi ljaahiliya fa qaala maa baaluka qaala zacama qawmuka annahum sayaqtuluuni an aslamtu qaala laa sabiila ilayk ba'da an qaalahaa amintu fa xaraja al-Aas fa laqiya an-naasa qad saala bihimu al-waadi fa qaala ayna turiiduun fa qaala nuriidu haadha ibna al-Xattaab alladhii saba nuriidu haadha ibna al-Xattaab alladhii saba qaala laa sabiila ilayhi fa karra an-naas moom imaam al buxaari raximahullah mu daldi solo ci baabu islaami omar ibn alxataab radiallahu taala anhu jële xadiis boo xam ne mu ngi ko jële ci doom ji di abdullah ibn omar radiallahu taala moom mu ne benn bés boo xamante ne nii am na dafa am benn bés baynaa huwa fi daari xaaifan benn bés mu ne seydna omar radiyallahu dafa nekk këram muy seen kër ñoom daldi tiit ndax kuffaaru quraysh nii ñoom bi ñu ko dumaa ba al-Aas ibn Waa'il wax ak ñoom ca Kaaba ga bàyyiwuñu ko ba ñu xëyee dañu utewaat këram mooy dañ ko bàyyi woon ndax paa bi wax na mais daal ñu toogaat seen biir mbir mi mënuñu ko supporter ca suba ga ñu xëy kër Seydina Omar ibn al-Khattab ne buñ demee daal dinañ ko lijjanti nee na moom ba mu fa nekkee moom seydna Omar radiyallahu ci biir kër gi xaaifan nekk ku ragal ku tiit id jaahu al-Aas ibn Waa'il as-Sahmi ci la ko al-Aas ibn Waa'il as-Sahmi di Abu Amr daldi dikkal alayhi xollatun xibarun wa qamiisun makfuufun bi xariir mu ngi sol burda boo xamante ne nii ak benn xamis boo xam ne dafa am ci choix la ci choix la moom nag al mu ne wa min bani sahm te moom al-Aas ibn Waa'il ci bani sahm la bokk wa hum xulafaa'unaa jaahiliya ñoom suñuy alliés lañu woon ci jaahiliya ñoom waa banu sahm alliés lañu woon waa banu Adi qaala bi mu ñëwee moom al-Aas ibn Waa'il alayhi min allahi min allahi fa qaala maa baaluk mu ne Seydina Umar ibn al-Xattaab ana lan mooy sa mbir lan moo xew ba nga nekk sa kër nii tiit qaala moom Seydina Umar ibn al-Xattaab ne ko za'ama qawmuka annahum sayaqtuluunii an aslamtu mu ne ko kat sa ñoñ waa Quraysh ak tamit waa Banu Sahm ñoom kat dañoo dogu nee nañu ne dañoo ñëw nii ngir rey ma ndax lan aslamtu li ma dugg ci diine ji moo tax mooy li ajli islaami qaala bi mu waxee lool al-Aas ne ko laa sabiila ilayk amul yoon jëm ci yow mooy bul tiit dinaa dem waxaat ak ñoom ni ma waxe woon ak ñoom gisoon nañ ci riwaaya bu imaam ibn bi mooy ba mu tuubee xëy wax ko ca Kaaba ga dañ ko dóor ba mu xeex ak gaay ba sonn ne leen def leen lu leen neex gaay di ko dóor ca suba ga ñu xëy këram ne dañ koy rey si Al-As ibn Wa'il ñëwaat fekk ko ci kër gi ne ko lan la mu ne ko sa waa ñoñkat ñoo ne dañ may rey ndax li ma tuub mu ne ko amul amuñu yoon agsi ci yow nee na moom Seydina Omar radiyallahu moom mi nga xam ne xadiis bi abdullah ibnu omar da ko jële an abihi la imaam al buxaari wax mu jële ko ci baayam moom lay nettali suwaaram mu ne baada an qaalaha bi nga xamante ne ci laal Aas ibn Waa'il as ne ko amul ñoom amuñ yoon pour jot ci yow nee na amintu ci laa amee sécurité ci laa amee ak kóolute nag xam ne léegi kon sama problème sama tiitaange mën naa dem nee na fa xaraja al-Aas al-Aas fa laqiya an-naasa qad saala bihim waadi mu génn ci kër gi bi mu ubbee kër gi génn gis nit ñi fees del ci xur wi kër Seydina Umar ibn al-Xattaab gaa yi wër ko fees fa del ne moom lañuy xaar na génn rekk mbaa ñu génne ko nee na mu ngi fekk ñu fees del ci xur wi fa moom al-Aas ibn Waa'il wa kaana sayyidan min uzamaa'i Qurayshin te dafa nekkoon sang ci kilifaay Quraysh moom al-Aas ibn Waa'il mu ne leen ayna turiiduun ee eh, ana fan ngeen bëgg dem lan mooy seen mbir ba ngeen wër nii bari fii ci buntu kër gi fa qaalu gaay ne ko nuriidu haadha ibn al-Khattaab alladi saba ne ko ñun ki ñu bëgg mooy ibn alxataab mii ci biir kër gi di omar mi nga xam ne dafa jeng bàyyi suñu diine ji dugg ci diine ji bees gi moom lañu soxla ngir def ci moom qaala moom al-Aas ibn Waa'il as ne leen laa sabiila ilay amu ngeen yoom jëm ci moom bi mu leen waxee lool fa karra naasu nit ñi mel ni ni ñu feesewoon foofu mu ñu daal di fay jógewaat comme nam leen ko waxe woon ba mu leen fekkee ñu koy dóor ci Kaaba ga mu ne leen ma jóge fi bàyyi leen arrêté leen ñu daal di mel ni mbubb yu ñu ko solaloon mel ni ay weñ yu songoonu mango boo ñëwee jege mango bi rek ñu naawandoo ñoom ñépp ñu tasaaroo ndax lan kilifa la te kàddoom lu mu wax gaa topp ci kon ñu gis ne gis nga ko faaru Quraysh yi Euh, sëy Omar ibn al-Khattab te lii bokk na ci liy appuyer waxoon naa la riwaaya bi ba mu tuubee dafa génn ñu def ñaari sàppe Seydina Omar nekk ci benn bi Seydina Hamza ci beneen bi ñu dem ba ca Kaaba ga baleen kuffaaru Qurayshi ni gisee tiit tiit goo xam ne masuñu koo tiit riwaaya boobu dafa da'if te riwaaye boobu noonu moom la imaam az-Zahabi rahimahullah doon wax tamit ne dafa da'if ndax waxoon nañ la Isxaaq ibn Abi Farwa moom nga xam ne da'afahu al-ba'd wa tarakahu al-aaxaruun daa am ñoo xam ne dañu ko da'ifal ci boroom xam-xamu xadiis yi ñi ci des ne moom matruk la daal di koy bàyyi mooy koo xam ne ay waxam kenn du ko dégg loolu moom la moo tax imaam az-Zahabi rahimahullah ne xadiis boobu wérul te noo seulement même moom li wax noon mooy dëgg ndax Isxaaq ibn Abi Farwa boobu loolu moo am ci moom moo tax xadiis boobu wérul te dangay gis ni bii nii nii imaam al solo le fait que xoolali Seydina Abdullah ibn Umar wax mu ne bay naa mu ne déglul imaam al-Buxaari dane xaddatanaa Yaxya ibn Sulaymaan qaala xaddatani ibnu wahbin qaala xaddatani omar ibn muhammadin qaala fa axbarani jaddi zayd bn abdillahi bn omar an abihi qaala baynama huwa fi ddaari xaaifan iz jaa al-aas bn waa'il as-sahmi imaam al-buxaari raximahullah mu ne ñettali nañu sama sëriñ di yaxya bn suleymaan moom mu ne xaddatanii nettali nañ ibn wahb di taalibe imaam maalik bu mag boobu abdullah ibn wahb qaala mu ne rahmatullah alayhima mu ne xaddatanii omar ibn muhammad omar di doomi muhammad mooma nettali man ibn wahb qaala mu ne fa axbaranii jaddi sama maam mooma nettali zayd ibn abdillah ibn omar di zayd di doomi abdillah ibn omar an abihi mu jële ci baayam omar ibn al-xattaab mu wax xadiis bi muy xadiis boo xam ne bu wér la imaam al moo ko solo mooy mu ne benn bés bu Seydina Omar radiyallahu anhu neewoon këram moom mooy nettali boppam tiit ndax lan ko faaru Quraysh nii encercler nañ kër gi ñu ngi fees ci buntu kër gi ne moom lañuy soxla ngir daal di koy rey ndax lan ndax lim dugg ci diine ji te loolu la wax al-Aas ibn Wa'il as ñoom nag kon ñu daldi dem daldi koy bàyyi ndax fa lañu yem déedéet ndax paa bi seetlul kuffaaru Quraysh ni waxoon nañ la lenn mooy li nga xam ne ci société boobu moo fa ginoon a mooy ma yiir naa diw mais comme que moom ba léegi waxul ne yiir na ko mais day ñëw rek ne leen arrêté leen ñoom ñu dem moo tax gaay dañuy dem seen xol jógaat mënuñoo supporter mbir mi ñu ne waaye Ibn al-Khattab fekk ñu rey ko xaalal ñu demaat léegi ñoom yemuñoon foofu mais ñu defaat leneen comme ni nga xam ne ginnaaw xadiis bi ñu wax nii moom la ci imaam al-Bukhari rahimahullahu taala teg ba léegi ci kitaabu manaqibul ansaar baabu islaami Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa ardaah moom imaam al buxaari raximahullah mu ne xaddatanaa aliyu bn abdillah qaala xaddatanaa sufyaan qaala amr bn diinaar samictuhu qaal qaala abdullah ibn umar radiyallahu taala anhuma lamma aslama umaru ijtamaca annaasu cinda daarihi wa qaaluu saba'a umar wa ana gulaamun fawqa dahri bayti fa jaa rajulun alayhi qabaa'un min diibaajin fa qaala qad saba'a Umar fa maa zaak fa ana lahu jaar qaala fa ra'aytu an-naasa tasadda'u anhu fa qultu man haadha qaalu al-Aas ibn Waa'il moom imaam al-Buxaari rahimahullah mu ne te nettali nañu Ali ibn Abdillah moom mu ne nettali nañu Sufyaan Sufyaan jële ci Amr ibn Dinaar Sufyaan bi mooy Sufyaan ibn Uyayna moom mu jële ci Amr ibn Dinaar mu mag moo mëne sami'tuhu mu ne dégg naa ko qaala mu ne moom Amr ibn Dinaar jële ci Abd qaala mu ne nee na Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nee na lamma aslama Umar ba Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu tuubee ijtama'a an-naasu 'inda daarihi nit ñi dañoo wër dañoo dajaloo fa buntu këram ca këram moom Seydina Omar waqaaloo ñu ne saba a Omar Omar kat daal dinay jéng génn ci diine yi suñu maan yi dem ci diine ju bees ji moom Seydina Abdullah ibn Omar mu ne wa ana ghulaamun fawqa dhahri bayti te mankat dama nekkoon ab ngone nekkoon nag ci kaw tuwaa kër gi laa yéegoon ngir di xool nit ñi niñ baree nee na moom euh, di seydna abdullah ibn omar radiallahu taala anhu bi ma yéegee ci toit bi nee ma gis nit ñu bari léegi ñoom lan lañ doon wax mu ne ñoom kon dañ doon wax ne saba a omar dafa jeng fa jaa rajulun alayhi qabaa'un min dibaajin fa qaala qad saba a omar fa nee bi ñu nekkee noonu am benn waay bu jóge fële benn kilifa ci góor benn góor di kilifa ñëw mu ngi sol soie boo xamante ne nii moom la soloon ne leen nag saba Umar fekk leen la wax ñoom ñu ne ko gis leen ñu naan ñoom dañuy ñëw fii wër këram taxaw ci buntam di ko xaar ndax dafa jéng mu ne leen saba Umar waa léegi Umar jéng na léegi lu ngeen bëgg famazak après loolu ngeen bëgg fa ana lahu jaar léegi man maay ki nga xam ne maa ko yiir léegi mu jeex qaala moom seydna abdullah ibnu umar mu ne radiyallahu anhuma fa ra'aytu an-naasa tasadda'u anhu nit ñi nag daldi jóge fa nu mu gën a gaawe bàyyi ko moom seydna umar jóge buntu këram ngañ taxawoon doon ko xaar moom mu ne fa qultu man hadha qaalu al-aas ibn nee na ma ne kii kan la ñu ne al-Aas ibn Wa'il moom ah, Seydina kon ñu gis ne kuffaaru Quraysh ni kañ lañ bàyyi Seydina Omar radiyallahu ndax li mu tuub tranquillement mooy ci bii nii yoon bi mu nee ko moom al-Aas ibn Wa'il ne leen fa ana jaar loolu lañ doon xaar ndax yeneen yu njëkk yi ca Kaaba ga bañ koy dóor dafa ñëw rek ne bàyyi leen ko ndax yaakaar ngeen ne banu adi dina leen bàyyeeg seen mbokk mi ngeen koy def lu leen neex ñu bàyyi ko bi ñuy xëyee ñëwaat buntu këram doon ne dañ koy ray si boobu lan la leen wax ne jóge leen fi ne leen amu ngeen yoon ci moom mais bii nag da leen fi fekkaat ne leen fa ana lahoo jaar man maay ki nga xam ne maa ko yiir moo tax Seydina Omar ibn al ginnaaw gi ci la amee jàmm am fit ngir mën a génn ndax bu njëkk bi gisoo li mu wax bayna Umar fil bayti baynama huwa fil daari xaaifan mooy dafa ndax lan mooy li mu wax ne bi mu ñëwee laaj ko mu ne zaama qawmuka annahum sayaqtuluuni an aslam ndax sa ñoñ ñi kat nee nañu jël nañ décision ferme ferme ne dinañ ma lu tax ndax man li ma tuub man Umar radiyallahu taala anhu wa ardaa kon ñu gis ne lii mooy islaamu seydina Umar ibn al lii mooy li nga xam ne mooy li ci wér léegi nag yeneen yi ñu doon wax comme yi ñu wax euh, nettali bi nga xam ne moo gën a siiw te ñu wax ko léegi mu génn ak seydina euh, euh, Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu nit ñi def ab ay sàppe waa Màkka gis leen tiit loolu ak lii nekkul ne dara loolu noonu le fait que mu daif wérul te yii nekk ci saxi imaam al-Bukhari gin koo wër fuuf ak imaam ibn Ishaq bi nga xam ne Naafi' moo ko nettali Naafi' jële ko ci sëriñam di Abdullah ibn Umar radiyallahu taala moom mu nettali ni mu demee loolu mooy bi mu xëyee dem wax ko waa Makka ñuy xeex moom ba jant bi kii mu sonn wa taliha mu daal toog ndax sonn koo xamante ne nii mujj na ko sonn ñu koy dóor ba al-As ibn Wa'il ñëw lii mooy li nga xam ne ci suba ga ñu demaat fa ne dañ koy rey demaat fa ñëw yépp mu dàq leen deneen bi mu ne leen nag léegi maa ko yiir mu jeex lii mooy li nga xam ne mooy li wér lële nag te lii dàqontewul benn yoon ne day wane ne njàmbaaru Seydina Umar ibn al-Khattab lii wàññiwu ci dara ndax mooy li wér du ne nag li gën siiw rek mooy li nga xam ne moom lañuy wax déedéet mooy ne li nga xam ne mooy li wér te dëgër te mooy li am dëggintaan ndax ni mu yoon yi mu jaar ni mu gën a dëgëre fopp wax jële lii mooy li nga xam ne wallahu taala alam mooy li noonu la Seydina Umar ibn al dugge ci diine ji ñu ko doon fitnaal bëgg koo rey ba al-Aas Wa'il as-Sahmi di koy Euh, protégé moom nag islaamu seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa ardaa comme ni nga xam ne noonu la Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu wax mu ne moom inna islaama Umar kaana fathan wa inna hijratahu kaana nasran wa inna imaaratahu kaanat raxma imaam al-Bakkaa'i mu ne xaddatani miscarun ibn miscar ibn kidaamin an Sa'd ibn Ibrahim qaal qaala Abdullah ibn Mas'ud inna islaama Umar kaana fatxan wa inna hijratahu kaanat nasran wa inna imaaratahu kaanat raxma moom imaam al-Bakka'i rahimahullah mu ne nettali na ko Mis'ar tey jaarul ci Seydina imaam Ibn Ishaq rahimahullah mu ne Mis'ar ibn Kidam moo ko nettali moom mu jële ci Sa'd ibn Ibrahim ah, Sa'd ibn Ibrahim boobu noonu moom moo jële ci mu ne qaala mu ne qaala Abdullah ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Mas'ud mu ne Abdullah ibn Mas'ud de nee na ah, inna islaamu Umar mu ne dugg ci lislaamu sayyidina Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'ala anhu wa arda kaana fathan dafa nekkoon ak ouverture la woon ak ubbite la woon ak ngëmam ba mu duggee ci lislaam la lislaam bi nekk ouverture wa inna hijratahu te ak gàddaayam moom seydna omar kaanat nasran dafa nekkoon ak ngañaay ak ndimbal gu rëy wa inna imaaratahu te ak nekkam xalifa yor mbir yi ba mu nekkee xalifa kaanat raxma dafa nekkoon yërmëne ci xeetu seydina rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam xadis boobu imaam ibn Saad daal dina koy solo imaam al tamit solo na ko indi na ko ci al-Majma mu ne rawaahu at-Tabaraani wa rijaaluhu rijaalu as-saxiix illaa anna al lam yudrik jaddahu ibn Mas'uud moom mu ne imaam al bi mu ko indee mu ne at-Tabaraani solo na ko te góor ñu góor ñu dëgër la. sauf góor ñi nekk ci riwaaye imaam at-Tabarani bi al-Qasim moom jotewul fekkewul dundul ak Abdullah ibn Mas'ud jotewul mooy dajewul ak moom te jëlewul ci moom nga gis ne kon dafa am rupture mu ne wa axrajahu al-Hakim na ko noon imaam al-Hakim soloo ko ci al-Mustadrak rahimahullah mu ne moom hada xaditun saxixu al isnaad walam yuxrija wa waafaqahu az-Zahabi imaam Azzahabi mu ne lii de xadiis la boo xam ne bu dëgër la càllale waaye imaam Azzahabi moom ash-Shaykhaani di imaam al-Buxaari imaam Muslim ibn al-Hajjaaj daal di wuñ koy solo imaam Azzahabi ànd ceeg moom rahmatullah alayhima kon wa ardaah ba léegi ci tarjumaam bi nga xam ne ci lañ nekk kon gis nañ ne bi mu duggee ci lislaam moom seydna umar ibn al mooy ki nga xam ne mook seydna Hamza ibn Abdul Muttalib bi ñu bokkee nekk ci lislaam ci la ko faaru Quraysh xam ne nag affaire yi am na problème nam doon deme dina watul demeeti noonu moo tax seydna Abdullah ibn Mas'ud muy wax ba léegi ne ma zilna a'izza mundu aslama Umar radiyallahu taala mu ne deñuñu di nekk ñoo xam ne ñu féete kaw nekkatuñ lislaam de ténèbres depuis Seydina Omar ibn al tuub ndax bi mu tuubee noonu bañ def ko loolu newul ne waa ji moo ma yiir rekk jeex na waaye dafa xeex ak waa Quraysh sonal leen moo tax moom Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu wax ci xadiis biñ la waxoon sànk bu imaam al-Bakka'i bim jële ci Mis'ar ibn Kidaamin an Sa'd ibn Ibrahim bim naan inna islaama Umar kaana fatxan ci li topp ci xadiis boobu mu ne walaqad kunna maa nusalli inda al-Ka'ba hatta aslama Umar falamma aslama qaatala qurayshin qurayshan xatta salla inda alkaaba wa sallayna maah moom imaam ibn mas'ud radiyallahu anhu mu ne bi mu tuubee noonu mu ne moom ñun jullit ñi de masuñ woon di ñeme di julli ca kaaba ga ba ni seydna umar ibn alxataab di tuube ba mu tuubee nag ci la xeex ak quraysh foofale ca kaaba ga ba nga xamante ne nii ca la ñuy mën a ñun jullee foofale daa wax nañ la bi mu tuubee lim njëkk a def mooy xeex ca suba ga la yëgle mbir ma dem soxanteeg gaay joonanteeg ñoom ba sonn waaye mbooloo kenn xeexul ak mbooloo moo tax moom seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu bi mu neewee noonu nag kuffaaru Quraysh ni ginnaaw gi dañoo accentuer affaire yi waaye bala ñoo àgg ci loolu pour dugg ci jeexal tarjama bi moom bu seydna Umar ibn al noonu la nekk foofu la ci Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman ba ni nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi nga xam ne moom ci la dugg ci lislaam seydna Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu taala anhu wa ardaah moom it duggoon na waaye Quraysh dafa mujj xam ne nag mbir mi mooy kuy bëgg a dee wéqu ba ñu gisee ne nag mbir yaa ngi leen di jaar nag ci seen barbe bi ak seen bakkan bi te mënuñ ci dara ñu ne nag ni ñuy def mooy dañuy redoubler mbugal yiñ doon def non seulement yiñ doon def yëpp mais nag dañ koy intensifier teg ci mbugal yu bari yoo xam ne incha allah bu ñu paree ci tarjuma bi incha allah dinañ ci dugg moom bi loolu méttee nag moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi gàddaay gi jotee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ci la moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi joxe ndigal jullit ñi ñuy dem foofale ci makkatal mukarrama noo madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam bi moom seydna omar ibn alxataab radiyallahu taala anhu daldi génn comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam ibn isxaaq rahimahullahu taala anhu waxee mu ne summa xaraja Umar ibn al-Khattab wa Ayaash ibn Abi Rabi'a al-Makhzumi wa Ayaash ibn Abi Rabi'a wa al-Makhzumi wa Hisham ibn al-Aas mu ne ñoom ñaar nag hatta qadima al-Madina muy Ayaash Ayyash ibn Abi Rabi'a ak Seydina Umar ibn al mu ne ba nit ñi ñu génn ngir gàddaay ba nit ñi ñëwee Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam moom nag Seydina Umar ibn al gàddaayam bi muy génn di gàddaayi moom la imaam Ibn Isxaaq rahimahullah di nettali ci càll la boo xam ne bu wér la mu ne fa xaddatani naafiun mawla abdullahi bnu umar an abdillahi bnu umar an abihi umar bnu alxataabi umar bnu alxataabi radiyallahu taala anhu qaala ibtaadtu lamma aradna alhijrata ila almadinata ila almadinati ana wa ayyaash bn abi rabi'a wa hishaam bn al-aas ibn waa'il as-sahmi at-tanaaduba min adaati bani gifaar fawqa sarif wa qulnaa ayyunaa lam yusbix cindahaa faqad xubisa falyamdi saaxibaah qaala fa asbaxa fa asbaxtu ana wa Ayyaash ibn Abi Rabiica mu ne fa asbaxtu ana wa Ayyaash ibn Abi Rabiica cinda tanaadub wa xubisa cannaa Hishaam wa futina faftutin faftatan ila axiril xadiis imaam ibn isxaaq raximahullah mu ñuy nettali hijra seydina omar ibn alxataab mu jële mu ne moom fa xaddatani naafiun mawla abdillahi ibn omar mu ne nettali na ma naafi' ñu gis ne riwaaya bi mu jële woon doon wax ci duggub seydina omar ci lislaam radiyallahu taala anhu bi mu xëyee dem di wax kan moo dàq nettali ci moom Naafi' mii la ko jële moom di sëriñu imaam Maalik ibn Anas bu mag boobale di Naafi' mu ne fa haddathanii nettali na wa Naafi'un di Naafi' mawla abdillah ibnu omar takki ko libéré woon di abdillah ibnu omar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma an abdillah ibnu omar an abi mu jële ci abdullah ibnu omar ibnu alxataabi radiyallahu taala anhu wa ardaah mu daal di jële moom seydna abdullah ibnu omar radiyallahu anhu daal di jële ci baayam di omar ibnu alxataab radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom seydna Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu mu ne itta'adtu lamma aradna al-hijra ila al-madina ana wa Ayyaash ibn Abi Rabi'a mu ne bi ñu bëggee gàddaa yi dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam man ak ku ñuy wax Ayyaash ibn Abi Rabi'a ak Hisham ibn al-Aas dañoo joxe rendez-vous waxante suñu biir moom ne leen ñu waxante suñ biir ne ittaattu mu ne lamma aranal ana wa Ayyash ibn Abi Rabi'a wa Hisham ibn al-As at-tanaaduba min adaati bani Ghifaar ñu daldi daje foofu di at-tanaabu tanaadub di turu benn bërëb la woon nekk fa sarif sarif foofale fa lañ denc suñu yaay Maymuna radiyallahu ta'ala wa ardaaha soriwul màkka boo génnee Makka tuuti nee na foofu lañ joxante rendez-vous lan moo tax ñu doon joxante rendez ndax kuffaaru Quraysh yi dañoo pare woon lépp ne bu kenn génn ci dëkk bi bu ñu gis kenn ku gëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy génn ci dëkk bi naan day dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam te jamono ji yonent bi alayhi salaatu mu ngi woon biir makkatal mukarrama génnagul woon seydna abdullah ibnu mu jële ci baayam mu ne dañu joxante kon rendez-vous maak abi rabia ak hisham ibnu al-aas ibn waa'il sahmi ñu daje kon ci bërëb boobu di at-tanaaduba min adaati bani gifaar ci benn ndox boo xamante ne nii fenn la fu ñuy dajalee am ndox genre euh, bassin de rétention yooyu foo xam ne dañ fa doon dajale ndox yi ndoxu taw yi foofale muy ci waa banu Gifaar di benn tribu bu bokk ci Kinaana nga xam ne bërëb boobu soriwul Makka nee na foofu lañ joxante rendez-vous ñun ñett nee na nag ñu wax wa qulnaa ayyunaa lam yusbih indaha faqad hubis falyamd saahiba ne nee na ñu waxante ñun ñetti ne nag bu ñu xëyee suba foofu lañ joxante rendez bu ñu xëyee nag heure bi ñu wax ku ñu ñaar ñu fekkante keneen ki gisuñu ko ñu xam ne kooku kon kuffaaru Quraysh ni dañoo xam suñu plan bi ba téye kon nag ñaar ñi nga xam ne ñoom jot nañoo agsi ci lieu rendez-vous bi buñ toogee tuuti gisuñ ki ci des ñoom nañ dem ñu xam ne kon ki ci des daldi nañ koy jàpp nee na fa asbaxtu ana wa Ayaash ibn abi rabi'a inda fa xabasuu an il hijra ñu man ak Ayaash ibn abi ta'ala anhuma moom Seydina Umar al-Khattab radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma nee na ñu daldi daje foofu fa ñu waxoon di at-Tanaadub mais mu ne nag waa kër Hisham moom ibn al-Aas ibn sahmi al-Aas ibn miñ la waxoon ne moom moo ne woon maa yiir Seydina Omar moom moo mële doomam di Hisham seen waa ñoñ daal di comprendre ne kii daa gàddaay ñu daldi koy jàpp fitnaal ko foofu waxloo ko liñ bëgg moom mu topp leen ci ndax duma yee taroon nee na summa inna aba jahlin wal xaaris ibn hisham xarajaa xatta qadima al madina moom nag mu ne bi ñu àggee ñoom al madinatu madinatul munawwara umar ibn al xattaab anhu ak ayaash ibn abi rabi'a mu ne fa lamma qadimna al nazalna fi bani amr ibn awf bi qubaa mu ne bi ñu agsee madina al ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñun dañoo wàcc dem ci waa banu amr ibn awf ci Quba fa lañ dem maag Ayyash ibn Abi Rabi'a dal ci ñoom nee na wa xaraja Abu Jahl ibn Hisham wal Harith ibn Ayyash wal Harith ibn Hisham ila Ayyash ibn Abi Rabi'a wa kaana ibn ammihima wa axaahuma li ummihima xatta qadima alayna almadina wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bi Makka fa kallama waqaala la moom Seydina Umar ibn al-Khattab ba léegi muy nettali mu ne bi ñu defee noonu maag moom di Ayaash ibn Abi Rabi'a ñoo ci dem ke des moom jàpp nañu ko ñun ñu continuer suñu yoon nee na ba ni ñuy àggee Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaati wassalaam ñu dal ci waa Bani Amr ibn Awf ci Quba nee na ci la Abu Jahlin alayhi min allahi maa yastaxiquhu ak frère grand frère di alxaaris ibn hisham di alxaaris di doomi al hisham nga xam ne ñoom ñaar frère abu jahlin la woon abu jahl ibn hisham ak alxaaris ibn hisham grand frère la woon ñu daal di jóge màkkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman ñëw yasrib ngir delloo ci ibn abi Rabi'a mi moom seydna Umar ibn al-Khattab mu ne wa kaana ibna ammihima wa axaahuma li ummihima mu ne moom Ayaash ibn abi Rabi'a radiyallahu anhu wa arda dafa nekkoon seen doomi baay tix ñoom ñaar Abu Jahl nag frère am bi di alxaaris bii mujj na tuub di alxaaris ibn Hisham radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne ñoom ñaar ñu génn nag ne dañuy jël si ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ngir jël si seen frère bii ndax non seulement moom Ayaash ibn Abi Rabi'a seen doomu baay téex la woon mais tamit seen ñoom ñoo bokkoon yaay yi Abu Jahlin ak Alxaaris ak Ayaash bi ñoo bokkoon benn yaay ay baay lañ bokkul Abu Jahlin ak Alxaaris ñoo bokk baay ak yaay mais Ayash ibn Abi Rabi'a bi ñoom ñaar dañoo bokk ak moom yaay mais baayam moom bàyyi tex la ci ñoom ñaar di Abu Jahlin ak al-Harith ibn Hishamin léegi nag nee na bi ñu ñëwee Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi Makka te boobu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ndaw yàlla li moom mu nga fekkoon mu ngi nekkoon màkkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman mu ne fa kallamaahu wa qaala lahu ñu ñëw fekk ñu foofu ñu dal ci waa bani amr ibn awf ci qubaa ñu agsi abu jahl nag alxaaris ibn hisham ñu ne moom ayaash ibn rabi'a ñu wax moom ne ko inna ummaka qad nadarat an laa yamassa an la an inna ummaka qad nadarat an laa yamassa ra'sahaa mushtun xatta taraaka wala tastadilla min shamsin xatta taraak ñoom biñ ñëwee ñu teg benn plan abu jahlin ak frère di alxaaris ibn ñu ñëw pour jël ci seen mbokk moomu di seen doomu yaay te tamit di seen doomi baay di seen frère ci côté yaay ñu ne ko yow Ayash gis nga sa yaay inna ummaka qad nadarat waat nañ ne gis nga sa yaay da nga bàyyi màkka bi suñu yaay ñun ñii dafa nidar mooy nee na boppam de du laal peñe du ko laal du peñewu day bàyyi noonu salte dootul defati dara tumuraanke fekk gisu la te nee na tamit du kerlu du toog fu ak ker nekk ci jant bi lay toog waaw fekk gisaatu la nga dellu si Makka te jóge Yasrib gii nga nekk nee na bi mu leen ko waxee faraqalahaa moom Ayaash ibn Rabi'a bi ko Abu Jahlin ak Alxaaris ibnay Hishaamin waxeek moom loolu moom nag mu daldi liñ ko wax ci yaayam mu daldi tooy xolam mu daldi yërëm yaay ji ba pare nag ne bi mu waxee bi mu gisee Seydina Omar ibn al-Khattab gis bi muy wax ak ñoom bi ñuy wax ak moom ñu commencé mel ni ku koy li ñu wax ci yaayam mu da xol bi daal di commencé tooy naka laa mën a nekk fii sama yaay nekk fële sama génn gi tax peña dootul laayal boppam te dootul teewgati ci ker ci naaj yu lay nekk Seydina naa ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda nee na fa qultu lahu ma ne ko yaa Ayyaash ne ko yow Ayyaash innahu wallahi in yuriduka al qawm illa li yaftunuk ne ko an diinika fahdharhum ne ko Ayyaash maa ngi wàcc yàlla ne gis nga ñaar ñii bëggaluñ la dudul ñu fitnaal la sa diine maa ngi lay moytu li yaftinuuka an diinika fahdharhum maa ngi lay moytandiku leen moytandiku leen ñoom ñaar ñii lii ñu lay wax ab plan la bu ñu teg Seydina Omar radiyallahu anhu ne mbokkam mi ñun agsi nañ ba fii gis nga Abu Jahlin mi ak Alxaaris miy ñëw plan lañ teg ngir delloo la ngir boo demee ñu fitnaal la ci sa diini fa wallaahi law qad aada ummaka alxamlu lam tashatat te man Omar radiyallahu maa ngi waat ne sa yaay teeñ yi dañ koo sonalagul rek ñoom ñaar ñii nee nañu mu nga fa dootul peñe wootu lool mooy dootul sangooti sax bay raxasi bopp bay peñe te ci naaj lay toog mu ne ko maa ngi waat ci yàlla ne gis nga sa yaay bu ko gis nga téeñ yi puu bu ñu ko sonaloon waat naa ne dina dina dina di dina peñe boppam bi ñii lu wax du dëgg walaw walaw qad ishtadda alayha harru makkata lastatallak te maa ngi lay waatal ne gis nga tàngooru màkka weeg ni muy tànge maag yow xam nañ ko fa lañ jóge fa lañ dëkk fa lañ masa xam màkka ni muy tànge waat naa ci yàlla ne bu ko naaju màkka wi lakkoon wat naa ne dootul toog ci naaj wi dina dem kerlu moytul ma kon ñaar ñii lii ñu wax man Omar gisuma lu dul ne lii plan la buñ teg ngir delloo la fitnaal la ci sa diine ndax ñoom temps kenn gëmuj Abu Jahl moom ci kéefër la deewe Al-Harith ibn Hisham bien après moom la tuub ca Fathu Makka ñu ne ko nag bi mu leen waxeeloo moom Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu waxee lool Ayyash ibn nee na mais Ayash radiyallahu anhu moom daal du koy déggal ci loolu mu wax mu ne aburru qasama ummi comme que daal sama yaay waat na ne moom dootul sangooti dootul peñowooti te dootul jóge ci naaj wi fekk ma damay dem daal ngir respecter lool nga xam ne nii daram boobu mu def ba loolu daal teggeeku ci kawam lu coono coono gu metti googu ba pare mu ne wali hunaalika maalun fa axudu en plus sax am naa fa alal yow Omar bu ma delloo ba sama yaay dellu ci lim nekkoon ma jël alal ja ma fa am daldi dellu fa abaa alayya illaa an yaxruja ma'ahuma seydna Omar ibn al mu ne mu bañ nanguwul li ma ko wax lu dul ne moom daal il faut mu ànd ak gaa yi ah ànd ak Abu Jahl ak alxaaris moom daal mujj ma ko wax naa ba sonn mais convaincre ma ko nee na man Seydina Omar ibn al-Khattab ma ne ko wallahi innaka la ta'lam anni la min akthari qurayshin qurayshan maalan wala mu ne ko anni aktharu qurayshan maalan falaka nisfu falaka nisfu maali wala tadhhab ma'ahuma mu ne ko yow Ayaash ah wax naa déggaloo ma kaay nag ma waxaat la leneen amaana nga nangu lii la min aksari Qurayshin maalan voilà mu ne ah waat naa ci yàlla que ne yow de Ayaash xam nga ne man di Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bokk naa ci ñi ëpp alal Quraysh min aksari Qurayshin maalan bokk naa ñi ëpp alal ci Quraysh falaka nisfu maali wala tadhhab ma'ahuma xaaj naa sama alal ji ma am li may barile alal bokk ci ñi ëpp alal Quraysh pare naa ngir dóor xaaj sama alal ji ma am yépp sama bien yépp xaaj ko ci digg bi nga jël wàll benn côté bi nga ma jël li ci des ta nga bañ a ànd ak ñaar ñii ndax ñii nii plan lañ la tegal qaala fa abaa alayya illaa an yaxruja ma'ahuma mais loolu jariñul dara mais mu bañ lu dul ne day ànd ak ñoom nee na nag moom seydna Umar ibn al fa lamma abaa illaa daalik ba mu bañee moom Ayaash ibn Abi Rabi'a lu dul ne moom daal dina def lii qaala ci la moom seydna Umar ibn al-Khattab ne ko newaat Ayyash ibn Abi Rabi'a Abu Jahl na ngi taxaw ak al-Harith ibn Hisham ibnay Hishamin mu ne ko moom Seydina Omar wax seen mi mu àndaloon jóge Makka ba fii gàddaay si te ñuy ñëw bëgg koo mu ne ko ama idha qad fa'alta ma fa'alta fa khudh naqati hadhihi fa innaha naqatun najiba dhalul falzam dhahraha fa in raabaka min al qawmi raybun fanju alayha mu ne ko ah comme que bañ nga nag xaaj sama alal nangu woo wax naa la sa yaay bu ko naaj wa lakkoon dina kerlu nangu woo bu ko téeñ yi sonaloon dina peñewu nangu woo mu ne ko nag léegi daal kon ni ma mën a def ak yow comme que bañ nga daal ba nee nga foog nga ànd ak ñoom jëlal sama gëléem gi fa xud jëlal naaqati haadihi jëlal sama gëléem gi baal ma jox la sama gëléem gi ma ñëwee fii gëléem la goo xam ne gu muus la la goo xam ne gu mën a daw la te man na laa rëccal au cas moom te tamit gëléem la goo xam ne gu nangu la waaw yow daal falzam zahraha lu mën a xew fexeel ba yow bul wàcc ci gëléem gi boo àndeek ñoom comme que nee nga fekk nga dem ànd ak ñoom yow daal gëléem gi bul fexe bu ko wàcc mukk falzam zahraha fa in raabaka min al qawmi raybun fanju alayha boo demee daal ci yoon wi ànd ak ñoom ba gis ne am na loo xam ne soupçonné nga ko que ne ñii pexe lañ la tëralal ngir fitnaal la ci sa diine gaawal dàq gëléem gi seen gëléem yi ñu yor sama boso ko gën gaaw te nangu na foo ko jëme dina fa dem te mën naa ñëwaat fi ñu jóge ñun te ñoom duñ la jàpp ah loolu la Seydina Omar ibn al-Khattab mujj wax ak àndandoom boobu di Ayyash ibn Abi Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu moom Seydina Umar ibn al-Khattab muy nettali ba léegi mu ne fa xaraja alayhi ma'ahuma nee na moom Ayyash ibn Abi Rabi'a radiyallahu anhu daldi génn ak ñoom yor sama gëléem googu ànd ak Abu Jahlin ak al-Harith ibn Hishamin mu ne hatta idha kaanu bi ba'd at-tariq qaala lahu Abu Jahlin yabna axi wallahi laqad istaxdalt laqad istaxladtu baciiri haada afalaa tunqibunii calaa naaqatika haadihi qaala balaa qaala fa anaaxa wa anaaxaa liyataxawala calayha falamma stawaw bil ardi cadawaa calayhi fa awsaqaa wa rabataa summa daxalaa bihi makka wa fatanaa faftatan moom Seydina Omar ibn al mu ne noonu la génne yor sama gëléem goog ànd ak ñoom moom Ayaash ibn Abi Rabi'a nee na bi ñu àndee mu ànd ak ñaari frère am yooyu ci wàllu yaay di Abu Jahlin ak al-Harith ibn Hisham nee na bi ñu demee ba ci yoon wi Abu Jahlin al-mal'un alayhi la'natullah looloo taxoon waa Quraysh doon ko woowe Abul Hakam bu dee teg plan sagesse père de la sagesse lépp lu jëm ci mbon excellent la ci def nee na bi ñu demee ba ci yoon wi Abu Jahl ne ko ne Ayaash ibn Abi Rabi'a wallahi yaa axi ne ko yow de sama maa ngi wàcc yàlla yow sama mbokk laqad istaghlaztu ba'iri hadha ne ko kat sama gëléem gii kat moom daal dinaa koy sonal mel ni merloo naa ko ndax li fekk ma jële ko Makka ba fii Yasrib gu sori gu gii di delluwaat ak moom moom daal nekk na ci coono goo xam ne mel ni gëléem gi dafa siisu te moom moo ko teg mel ni dafa mer moom gëléem gi mu ne nag man de sonal naa te merloo naa sama gëléem gi afala tunqibuni ala naqatika hadhihi qaala bala mu ne ko ndax waay dooma supporter ci sa gëléem gi ndax sama gëléem gi kat sonn na ta li ko dal mooy li ma la wax moom nag Ayaash ibn Abi Rabi'a radiyallahu anhu daal gëm al-mal'un Abu Jahl ne ko waaw mën naa laa supporter qaala fa anaaxa wa anaaxaa liyataxawwala alayha mu daldi di yësal gëléemam wàcce wàcc gëléemam ngir mu wàcc nga xam na gëléem bu kiiwee di wàcc noonu ngir ki ci yéeg ci kaw wàcc ñoom it ñu yësal moom di alxaaris ak abu jahlin ibnay hisham ñu yësal seen gëléem mu ne fa lamastawaw bi ardi adawa alayhi fa awsaqa bi ñu yësalee nag ba wàcc ci suuf ñu xam ne ñoom ñett ñépp ci suuf ci la abu jahlin ak frère bi alxaaris daldi tëb ci kawam rek daldi koy jàpp yeew ko fa awsaqaahu ñu ko ba mu dëgër rabata wa rabat ribaatan ñu daal di jël benn buum daal di ko yeew jàpp ko yeew ko ba mu dëgër wa fatanaahu ñu daal koy fitnaal faf tetan moom nag mu daldi di fitna topp ci fitna googu ndax jamonoy fitna moom bu kenn naan damay exposer sama bopp wóolu naa sama bopp déedéet mooy mu topp leen ci bëggoon mooy ne même bu dee ne xolam gëmu ko waaye mu daal leen topp ci lool wa daxalaa bihi màkkata nahaaran mu dugg ak ñoom biir màkka ci ak bëccëg ñoom ñaar ñu yeew ko dugg ak moom biir màkka ak bëccëg